waan abi muusa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul qur'aana mathalul utrujjati riihuhaa tayyibun wa ta'muhaa tayyib ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة laysa laha rihu wa taamuha murr muttafaqun alayhi kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahullahu taala muy indil ba léegi ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al jinaana al ula ma'waahum wa maskanahum Ah. Eh, ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadis bi mu jowoon gis moo doon xadisu Seydina Usmaan ibnu Affaan alayhi ridwa rahmaan mu ne woon mu doon xadis non xadis Seydina Sayyidatu Aysa lañ mu jowoon gis radiyallahu anha 994 mu ne woon wa an Aysata radiyallahu anha annaha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alladi yaqra'u alqur'ana wa huwa maahirun bihi ma'a safarati alkiraami albarara voilà loolu lañ mujj woon gis sauf que comme que ñaari xadiis yooyu lañ defoon looloo tax mais bii lañ mujj woon gis tey nag comme niñ ko waxe woon ah, way jaxoon nañ la bi passé de ki nga xam ne dañ koo jox mizmaaran min mazaamiri aali daawuda <laughs> tey aajeg téere bi kay yow kay ubbil xool rek yow kay yaa ngi ubbi ko lii dal ki def jeex na nga xam kan la kan lañ joxoon baat bu mélodieuse boobu une voix mélodieuse waaw bu neex muy Seydina Abu Muusa al-Ash'ari eh, lañ joxoon baat bu neex comme baatu Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam kon xadis neuf cent quatre-vingt-quinze neuf cent quatre-vingt-quinze muy Seydina wa Mawlana Abu Muusa al Abdallah ibn Qays al-Ash'ari kon hadis neuf cent quatre-vingt-quinze ci jàngreñ ko léegi sax bi ñuy tàmbali loolu kay simple na wa nabi Muusa mu ne mu ngi jële ci bàyyi Muusa al-Ash'ari kojoo woon ci ash'ariyun ash'ariyun ash'ariyun yi ci waa Yaman <coughs> annahu qaala nee na <coughs> mu ne qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne masalul mu'min alladhi misaalam jullit bi nga xamante ne way ngëm yàlla bi nga xamante ne yaqra'u alqur'aan waaw moom day jàng alqur'aan <coughs> misaalam mu ne masalul utrujja waaw <coughs> moom misaalam mooy utrujja utruj nag ci wolof <coughs> euh, foire mooy foire ab fruit la ab fruit la foire boo xamante ne nii nii ko yonent balay saa saa misaale la mel français di ko wax le cédratier mooy garab gi le cédratier euh muy joxe ay ay ay ay ay yoo xam ne euh, non seulement xet gi dafa neex safka gi neex waaw le cédratier mooy garab gi sinon mooy le cédrat la ko wolof bi la ko français di woowe niroo naak citron mais bokkuñu du citron de du limon du laymoun ah parce que cetracé en fait dafa niroog limon mais nag mooy gën a ngand gën a pata a gën a ngand limon day rëy lool waaw mën na rëy mën na ndaw waaye nag gis nga mën na tollu ay kilo ay cinq kilo waaw <laughs> ay cinq kilo yi ci gën a luur yi ci gën a diis taaka bari ci bassin méditerranéen bi mooy al bahrul pays yi nga xamante ne ñooy ay ay al Maroc Algérie Libya dem ba coti Égypte waaye ci kaw bi ci nord bi ñoomin ñoomin ñoomin Malte ñoomin Italia ñoomin pays yooyu nga xam ne ñoo ja ñoo ñoo séq ndox mi ah, jaar ba euh, euh, Jordanie Palestine le cèdre rek mooy garab gi mais le cèdre laa day mel ni benn fruit la boo xam ne boo gisee mook li moo nga niroo mais moo ko gën a wax naa la man na àgg cinq kilo cinq ci ci gën a luur gin cee gin cee diis waaw waaw waaw am na sax fu muy toll mën na àgg ba ba ba ba quinze quinze kilos yéen nii dix kilos allahu akbar <laughs> dafa nekk nag wolof man ñi ma ci dégg comme li suñ Momar Diagne di wax mu ne moom euh, noonu la ko firi euh, euh, def na sara bu am solo ci Riyadou Salihine boo xam ne bu gàtt la pour képp koo xam ne da ngaa bëgg affaire boo xamante ni di nga xam li muy wax mu gaaw da nga koy déglu naka noonu am na ñeneen tamit ñu ko def hmm? waaw Cheikh Mouhamad Diagne ma naan Momar Diagne Momar Diagne keneen la <laughs> Momar Diagne moom keneen la bu Louga <laughs> non kii. mooy euh, euh, Seydi Mouhamadul Mukhtar Diagne waaw def euh, lu am am solo sax ci Riyâdous Sâlihîne pourtant yu gàtt day ñëw baat ak baat léeg-léeg bu jaree mu taxaw tuuti dafa ko daf ko tëral waaw léeg-léeg mu taxaw tuuti moo tax boo ko dégloo yow yooyu boo demee ay YouTube ak yooyu di ko mën a déglu bu dee ko sawar nga ak tey def kii nu mu tudd accéléré. foog naa ay côté cinquantaine de fichiers la yem xaw ma wuute walla ëpp na ko yoo xamante ne nii moom boo ko accéléré yow maximum trois jours bu dee yow déglukat dëgg nga trois jours nga jeexal ko waaw day tëral ci yi quoi waaw moom foire la foire la wax ne mooy foire waaw ne loolu mooy foire parce que baat la boo xam ne man dictionnaire wolof yi ma yor wolof français gisuma ko ci waaw gisuma euh, euh, outre-dia Euh, euh, cèdre le cèdre ndax loolu mooy benn bi le cèdre la tudd garab gi moo le cèdre ci mais boo xoolee image bi ba gis ko li moom la lay jox moo tax ñenn ñi ñi chara ñi def traduction en français li nga xam ne mooy Riyadou Salihine dañ ne comme citron mais du citron à vrai dire outrouja du citron citron en arabe mooy laymoun al laymoun mooy citron mais outrouja kon mooy lii ñu la day mel ni léeg-léeg nag mu liis mooy citron mooy ci kaw bi gi écorce bi ci kaw der bi ci kaw léeg-léeg mu am yu ci liis mais am yoo xam ne léeg-léeg nag day ñagat léeg-léeg sax nga gis ci boo xamante ne comme ay baaraam lañu niru mooy fo euh, fruit bi nga gis ko mu ngand nii ba pare mel ni am ay baaraam ay baaraamu nit lan lay niru nga gis ko ci ay mu mel ni ay cat lool mooy utruj da dafa nekk nag kon loolu ci gàttal hmm? eh, eh, eh, loolu lu ama am solo la te tamit day def ay boos léeg waaw du loo xam ne mooy ba bu liis bi moom yomb ne mais bu dee bi nga xam ne daa am ay boo ko laalee mel ni lu ñagas léeg nga gis mu mel ni lu am ay boos waaw <coughs> waaw day rëy nag garab gi mu nekk garabu li nga xam ne mooy cédracée la ko gaa yi la ko gaa yi di wax <coughs> waaw loolu la ko gaay di wax waaw moo tax boo ko daggee xool ko ci biir da nga naan limon la de loin da ngay foog ne limon la mais bokkul ak limong ba pare day am ay doom ci biir tamit comme ni limong di am ay doom <laughs> loolu moo tax ñenn ñi naan limong la mais le ci mu ngi nii moom mooy le le cédrat mooy benn bi <coughs> am na fruit bu muy nirool comme corossol voilà pour ma jegeel la affaire bi corossol gis nga bu vert boobu noonu gis nga ni muy boo ko laalee ni muy ñagase affaire boobu la mais sauf que moom day jaune lu ëpp day jaune man na verte waaw man na verte nag day verte jëm ci jaune mais mën na jaune jaune bu kii wala mu mel lu xaw a mboq waaw lu xaw a mboq waaw loolu yëpp da koy mel wala werte wert boo xam ne bu ñoragul werte bu werte waay moom mi nga xam ne utu jaa nga xamante ne moom la yeneen saa salaam melale jullit bi nga xamante ne nii. moom mooy euh, euh, euh, jàng alquran waaw nga xam ne mu ne masalul mu'mini waaw mu ne misaalam jullit way ngëm yàlla alladi bi nga xam ne yaqra'ul qur'ana day jàng alquran kooku masalul utruja kooku moom misaalum foire la waaw riixuha mu melal ñu nag waaw loolu moom nu mel ni lan la mu ne rihuha tayyib boo demee ay Corse ak yooyu yëpp dafay am ndax ñoom ñëpp ci bassin méditerranéen bi lañu nekk ak ñoomi Marseille yooyu ay gox la yoo xam ne ñoom dañoo euh, nekk yoo xam ne dañu pare ngir mën a euh, di di di garab yi ñu ko fay fekk ak yiñ la wax léegi mu ne moom rihuha tayyib le cédrat di foire boo bee di Utruja xetam dafa neex waaw dafa teey ta neex wa ta'muha te nag li nga xam ne mooy cafkaam boo ko mosee tayyib tamit dafa neex waaw moom day parfumé genre agrume ci agrume la bokk waaw mooy xeeti ñoom limon loolu moo tax ñenn ñi di di di naan naan moo affaire bi euh, limon mais du limon gi <laughs> du limon waaw waaw <laughs> du limon waaw <laughs> mu ngi noonee waaw euh, ci agrume la agrume lañ bokk waaw moom nag kat bi dafa neex comme lii Euh, euh, euh, parfum wu zestam dafa neex waaw boo demee sax ci Wikipédia mu ne le parfum de son zeste est très agréable waaw waaw loolu mooy par kii da koy am noonu la mel mooy ni ko yonent bay saa saam décrire loolu la mooy fleur la boo xam ne ni fruit la boo xam ne riixuhaa li nga xam ne mooy xetam tayyib dafa teey dafa neex wa ta'muha boo ñëwee ba mos ko it dafa neex dafa teey kooku mooy misaalam la yeneen saa saa misaale eh, li nga xam ne mooy jullit way ngëm yàlla bi nga xam ne day jàngal alquraan léegi nag ginnaaw loolu mu ne wa masalul mu'mini alladhi la yaqra'u alquraan mu ne misaalam jullit bi nga xam ne nag du jàng alquraan moom ka masali tamra waaw jullit boo xam ne du jàngal alquraan nga ne ma kon du julli nga ne ma ah mu foog ne kuy julli di nga jàng alxuraan di nga jàng faatiha ñu ne la waxuñu loolu de waxul lañ ne jàng boo mu xam nga fay yow <laughs> nga ne moos loolu taxuñu la wax yone saa sa lool mooy ki nga xam ne yaqra'ul qur'aan waaw di jàng alxuraan di ubbi alxuraan moo xam ci mokkalam wala ci téere bu mu koy jànge wala ci li nga xamante ne mooy application wala ci support bu mu koy jànge wala àll wala yooyu ñoonu lañ lay wax wala kuy jàng ci mokkalam waaw loolu lañ lay wax mais waxuñu la ki nga xam ne bu taxawee di julli loolu muy jàng loolu déedéet waaw mu ne wa masalul mu'min alladhi la yaqra'u al-qur'an misaalam jullit bi nga xam ne du jàngal qur'an ka masalit tamra kooku day misaalam mooy misaalu tàndarma waaw laa riiha laha amul xet waaye nag wa ta'muha wa ta'muha hulu waaye nag boo ko ñamee nag aka neex waaw moom tàndarma waaw boo laalee ajwa ji ajwatul medina <laughs> ala saakini afdalu salaatu wassalaam ak dëj lépp nuur ji waaw xeetu tàndarma yi xam nga doo doo tàndarma du la xeeñ du xet gi dalay dalay day ñëw di la xeeñ amul xet waaye nag boo ko jëlee laaj ko yow mi fay doo wooree bay dogu ba tiim tàndarma ji ni nga ciy demee ku la gis de xam ne keede li muy lekk neex na waaw kon nag misaalam jullit mi nga xamante way ngëm yàlla bi du jàngal alxuraan yooyu saa saa na misaalam mooy misaalam tàndarma laa riiha lahaa amul xet waaw amul parfum bu neex bu muy génne waaye nag wa ta'muha hul waaye nag boo ko mosee nag ah di nga yëg ne nag lii nag neex na nag waaw cafkaam de neex na léegi jóge na ci ñaari ci jullit ñaari façon jullit kiy jàngal alxuraan ki ko dul jàng way ngëm yàlla ñaari façon gëm yàlla way gëm yàlla kii gëm yàlla bi jàngal Qur'an way gëm yàlla bi du jàngal Qur'an léegi nag mu ñëwal la ci leneen mu ne wa masalul munaafiq alladhi yaqra'ul qur'ana mu ne léegi nga xam ne moom day day wane ci biti ne jullit la waaye doonu ko dëgg-dëgg muy naafiq bi waaw muy naafiq bi muy naafiq bi te mooy ki nga xam ne lim lay wan lim lay wan ci biti ak lim lay wan ci biir bokkul waaw mu ne kooku nag waaw misaal waajoojee day mel ni ar-rayhaana waaw waaw rayhaana mooy basilic mooy basilic ci français waaw basilic yonent saa salaam dinañu wax nan lay manifesté woo moom moom basilic moom mais nan la mel mooy mbir la boo xamante ne nii ah rihuha tayyib mooy xetam dafa neex waaye wa ta'muha bur boo ko ñamee nag day wexa waaw mais boo koy ñam muy wex waaw xet gu neex la yor mais bu la attiré ba tax nga lekk ko tey nga am problème boo koy xamp saa yi di ko yàbbiwaat waaw waaw mu ngi noonu muy basilic ah basilic xam nga rayxaana mooy fleur day tekki fleur ah mais basilic wolof nag am na ngun ngun ngun ngun ci façon basilic yi la parce que basilic dafa bari ay xeet <laughs> waaw <laughs> dafa bari ay xeet xam nga saaru naanaa ak ngungun ngungun façon naanaa la boo xamante ne nii naan ci mbokk mërtaan waaw nga xamante ne nii booy euh, attaaya léeg-léeg nga def ko ci waaw mooy xet gu neex parce que day parfumé li nga xamante ne mooy attaaya yi nga war a xellil gaa yi wala li nga xamante ne ni moom ngay defar waaw wala tisane bi nga def ci ngungun wala sax mu am ay propriété am na proprieté yoo xam ne day faj waaye attention boo ñëwee nag di ko sex naan xaaral ma yëy ko ah ah waaw ah! ko yëyee nag wa ta'mu habur di nga yëg eh, waay waay affaire bi waay euh, wax naa <laughs> waaw bu dee euh, euh, mais mooy mooy basilic waaw mu ngi mais nag dañu bari ay xeet laa la wax ngun-ngun bi euh, man na nekk euh, euh, moom da di jëlaale na turu basilic waaye am na yeneeni xeet yoo xamante ne nii yu ama am solo la yu mu am moom mi nga xamante ne mooy basilic <laughs> waaw kon nag kon fleur la boo xamante ne nii xeet gi day neex waaw naafiq bi jàng alxuraan ndax li muy jàng daa neex muy alxuraan kon kay bu koy jàng xesam koy dina neex <laughs> waaye bés tay boo ko fexee mbir mi we xat parce que samay génn ci moom du ko baax mooy day nëbbu kéefër ci moo tax mu ne wa torbuha borra biiram dafa wex de mu ne wa masalul munaafiq allati loolu mooy ñetteelu misaal bi mu ne misaalam naafiq bi alladi bi nga xam ne moom laa yaqra'u alqur'ana moom du jàng alqur'an du tout waaw naafiq la di wane ci biti ne jullit la te du jullit day julli ji nag dina woor bu ndax ñépp dañuy woor waaw bu demee foo xam ne moom kese nag du woor wala foo xamante ne gaa yi xamuñ ko noonu yoram newu ci waaw mais fekk mu ngi fii tey intérêt mooy muy def ni jullit ñi di def ndax ci lañ koy koo considérer mu def ni ñoom moom mooy naafiq bi bi nga xam ne moom laa yaqra'ul qur'aan moom moom moom moom jamais mu jàngal qur'aan mu ne kooku misaalam kamasalil hanzala <laughs> waaw mu ne kooku misaalam mooy misaalum hanzala moo maa maanal hanzala hada waaw mooy misaalum hanzala allahu akbar hanzala wolof xettar la koy wax waaw <laughs> dafa weqat dafa wax xat yi coloquinte lañ koy wax am mbir la moo xamante ne nii boo ko gisee da naan mais euh, tem nga jaawale ko pastèque waxuma bu bu bu orange boobu melon de waxuma melon pastèque bi ñu xam xaal xaal xaal lay niru xaal bu ndaw koloket <laughs> waaye nag attention bés boo ko gisee noonu jàpp ne ii waaye man nii nga xam ne moos xaal xaal ni mu ko ni ma ko namme woon yow ndeketoo baykat xamoo li xew <laughs> tey nga diye <laughs> ba nga ñëw jàpp kolokent gi boo ko la non seulement xetam yow boo koy jege xet gi day naqari non non non non non laysa amul amul amul kii amul amul amul kamasal laysa la xaariya amul amul xet loolu moo tax da nax waaw wa ta'muha mur waaye nag bés boo ñëwee ba dagg ko ba naan da ngay lekk boo koy sex boo mayol salaam nañu dina ko xotti <laughs> moom mi nga xamante ne mooy kolokent mooy xettar waaw dafa wex waaw nga am na yoo xam ne bés boo juumee balaa leen da koy rëccu waaw da koy rëccu waaw kolokent nag ci la kon ah, boo ko gisee da ngay foog ne xaal la kon moom moo tax ah, araab yi dañ naan Hanzala la dañ koy woowe tamit ak tufaaxul mur mooy pom bi nga xam ne daa wex xat waaw moom nag en général ci désert yi lay lay lay sax waaw nga xam ne mooy région yi ñu la waxoon al bahrul la région méditerranéenne waaw ay côté Turquie yooyu bari na boo koy gis yow da foog ne ab ab ab kii la euh, pastèque la mais moo gën a ndaw waaw waaw waaye bés boo ko ñamee li nga xam ne hee waay man lan moo ma dugal ci lii waay def naa héeréer waaw héeréer bu rëy rëy rëy laa nekk di def nii yow way kon nag mu ne naafiq bi dul jàng alxuraan mu xettara niru waaw laysa laha riix amul xet wa ta'muha mur te li nga xam ne mooy cafkaam nag dafa wax xat mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari rahimahullah mu ne soloo na ko waaye uh, al imaamu abul xusayn mooy muslim ibnu al xajjaaj ibnu muslim al qushayri an-naysaburi rahmatullah ala al jamii léegi laaj bu njëkk mooy Abdullah est-ce que ñoom ñaar kese ko solo. ñu ne la xadiis bi de de al imaamu Ahmad seen sëriñ jiitu woon na leen ci waaye seen taalibe di al imaamu non seen mbokk taalibe d'abord al imaam Abu Dawud parce que al imaam Abu Dawud moo tax sëriñu imaamul Buxaari yu bari yi gën a mag yi gën a moom moo ci moom ci ñeneen ñi ci des ci kutubu sitta moom moo ci fekk ci imaamul Buxaari ndax euh, sorewuñu woon waaw daanaka ay maas lañu woon voilà al imaam Abu Dawud rahimahullah moom. moo ko solo solo na ko al imaamu waaw kii nag moom seen taalibe la ñoom ñaar ki ci tegu imaamu Tirmidhi taalibe imaam Abu Dawud la taalibe imaamul Bukhari la mais la gënoon a takkool waaw imaamul Bukhari waxoon naa la moom imaamu Tirmidhi imaam Abu Dawud dana <laughs> <laughs> bi mu koy as-Sijizi la as-Sijizi la wax quoi waaw xam nga as-Sijistani mais c'est la même chose ah <laughs> as-Sijizi boobu muy jëlee ci moom hadis mooy imaam Abu Dawud mii lay wax. ah moom imaam at-Tirmidhi naga noonu al imaamu Abu Isa non waaw mooy Abu Isa ak al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i naka noonu al imaam Ibn Maaja mooy waa sunanul arba'a ñoom ñëpp ko solo ah lii lañ naan rawaahu al jamaa ñoom ñëpp mooy imaamul Bukhari imaam Muslim imaamu mu ngi ci sunan yi mu ngi ci musnad al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al-jami' al-imam al-Bukhari indi na ko ci kitaabu fadaa'il al-Qur'an baabu fadl al-Qur'an ala saa'ir al-kalaam indi na ko tamit ci même téere boobu baabu man ra'a bil Qur'an bi qira'ati al-Qur'an aw ta'akkala bihi aw fakhara bihi <laughs> na barki Yàlla al-imam al-Bukhari oh, oh, oh. baabu man raa bi qiraati aw taakkala bihi aw faxara bihi waaw allahu akbar ah taakkala mooy di ci ute looy lekk <laughs> mu def ko la ngay amee la ngay lekke <laughs> la ngay dunde <laughs> waaw am na yoo xam nag aw fajara am na waaye am na bihi am ñoo xam ne aw faxar bihi waaw waaw loolu Euh, mu tekk indi xadis bu njëkk bu Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bi nga xam ne na yoneen saa sallam dégg naa yoneen saa sallam naan yati fi axiri zamani qawmun hudasaa'u asnaanin sufahaa'u ahlaam <laughs> yaquluuna min xayri qawli al-bariyya yamruquuna min al-islaami kamaa yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya mooy xawaari ji la doon wax <laughs> man yeneen sa man dégg naa yoneen saa sallam mu ne gis nga dina ñëw ci mujjantelu jamono ban jamono lay wax mooy moom jamonoom yonent saa salaam mooy xeetam boo mooy génération wu saxaaba yi seen ci fin bi dina ci feeñ ay nit ñoo xam ne nii lañu mel waaw xam nga Seydina Ali mooy dernier xulafaa ur-raashidun yi mooy le dernier <laughs> voilà mooy suñu maas gi nii dina am waajoo gaa yoo xam ne dina ñu feeñ fee daal di jóge nee waaw <laughs> mooy xawaari ji nga xam ne moom mii mooy ki borom bi defoon jaare ci moom mu daal di leen nërmeel ci ni nga xam ne noonu la gën a baaxe ndax yàqkat yu mag lañ waaw ay yàqkat yoo xamante ne nii ba léegi nag ñu ngi law di am waaw waaw ay jeunes lañ yoo xam ne ah daa nekk <laughs> koo xamante ne nii ay jeunes lañ yàgguñ ba pare jàpp ne fii bare lépp lu ñuy xam ñoo ko gën a xam ñëpp façon ñun ñu rëy yooyu lañu waaw di génn ci diine yi comme ni nga xam ne boo sànnee flèche bi xeej bi ni muy génne waaye loolu tax ñoo dog al imaamul Buxaari yu rahimahullahu ta'ala léegi nag euh, euh, foofu foofu it fa xadiis bi voilà loolu lañ la doon wax mooy indi na fa xadiis bi indi ko feneen waaye euh, moom al imaam kitaabul at'ima baabu dhikri at <laughs> ci bu téere bi nga xam ne mooy wax ci wàllu lekk yi daa am ci saxiixu baabu bu waax rii am na le livre culinaire ci saxiix yoo xam ne affaire lekk lay mais mooy yeneen saa salaam lan lañ doon lekk jamono yo lan la gënoon bëgg ah. la yi nga xam ne yooyu la voilà liñ ne culinaire gars di xool les <laughs> ñeneen ah non yaa sa kitaabu tawhid baabu qiraatil fajiri wal munafiq indi na ko foofu kon nag al imaamu al Buxaari rahimahullah bu ñu ndee ci fadaa'ilul Qur'aan mu ne haddathana baabu fadl al-Qur'an ala sa'iri al-kalam gëneelu al-Qur'an ci mboolem li def ci wàllu kaddu yi lépp ndax mooy kalaamu rabbil alamin mu ne haddathana Hudbatu ibn Khalid Abu Khalid mu ne nettal nañu Hudbatu ibn Khalid wax nañ la sëriñ bii la imaam Muslim di woowe Haddab ah imaam Muslim daraan Haddab <laughs> mais imaamul Bukhari Hudba muy Hudbatu ibn Khalid mu ne Abu Xaalid muy Hudba ibn Xaalid ibn al-Aswad ibn Hudba al-Qaysi as-Sawbaani wa Abu Xaalid al-Basri al-Azdi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Hammaam mu ne ki ñu nettal mooy Hammaam mu ne hadda kon Hammaam muy Hammaam ibn Yahyaa ibn Diinaar al-Awdi ash-Shaybaniyu al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Qataadatu mu nekk ñu nettali mooy Qataada gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn mooy Qataada ibn Di'aama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 Seydina Hamza Basara la dëkkoon waaw Medina ba mu jógee foofu Medina Basara la newoon fa la génn àddina fa la xabroom nekk radiyallahu anhu wa arda an abi Muusa mu jële ko Seydina Abu Muusa muy riwaayatu saxaabi yi naan saxaabi mooy ab saxaaba moo ko jële ci saxaaba Seydina Anas hadis bi ci mbokku taalibeem di Seydina Abu Muusa al-Ash'ari Abdallah ibn Qays ibn Sulaym ibn Haddar ibn Harb ibn Amir Abu Muusa al-Ash'ari at-Tamimi nekkoon na Basra gouverneur newoon na Kufa gouverneur euh, moom Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala masalu alladhi yaqra'u al-qur'ana kal-utrujja gis nga fii da ne masalu alladhi yaqra'u bi yow masalul mu'min alladhi yaqra'u ah fii noonu